ñoo ngi sant sunu borom tabaraka wa taala borom xéewal gu mag gu tedd gu kawe gi di ko ñaan mu dolli ci mu dolli xéewal ak jàmm ak barke ci ab yonentam sunu sang bu tedd bi yonente yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ki ñoñam ak i saxaabaam ak yépp ko topp sunnaam ba bi si penc gannaaw loolu noo ngi leen di nuyu nuyu lislaam euh, juróom ñaareelu bind mooy septième leçon ci téere bi ci ko taalif moo di Cheikh Abdul Aziz ibn Daaxil al-Mutayri xafidahullah euh, démb ñi ngi jeexaloon juróom ñetteel bi ci cause yu njëkk yi fukki cause yu njëkk yi may bëgg borom bi tabaraka wa taala juróom ñaareel bi mu ne assaabiu summa xatmu dhalika bil istighfaari wat tawba nee na loolu mooy juróom ñetteel bi mu ne juróom asaaminu juróom ñetteel bi ci maye bëgg borom bi tabaraka wa taala mu ne alxalwatu bihi mooy wéet ak borom bi azza wa jal wéet ak bi adabil ubudiyati ci tegginu ak njaamu bayna yadayhi ci kanamam tabaraka wa taala nee na summa xatmu zalika ginnaaw bi nag nga mottali loolee lil istighfaari ci sàkku jéggalu wa tawbati ak tuub lii de mooy juróom-ñetteel bi ci yi mane yi maye bëggug borom bi tabaraka wa taala mooy waxtu wi yàllay wàccee ci asamaanu àddunaam si waxtu woowu nga wéet ak borom bi kenn jubluwu ci nag wéet gi li ñenn ñiy def ci sufiyanke yi ñi nga xam ne dañoo xaw a jéggi dayoo li ñuy faral di def di wéet di dugg li naan dugg xalwa am ci ay weer wala am ci ay fan loolu moom jabar la gën a jege ci li nga xam ne moo di maanaam jaamu sunu borom tabaraka wa taala yor say kurus kurus gu rëy di ko yëngal di am luy xëcc wala am koy dugal xalwa yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ne sharia jàngalewu ko kon wéet gi lim ci jublu jublu ci lu dul rek waxtu wi yàllay wàccee ci asamaanu àdduna si ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngalee mooy xadis boo xam ne xadis bu màgg la xadis boo xam ne fanweer ci ay saxaaba ne tali nañ ko ne sunu borom tabaaraka wa taala dafay wàcc ci asamaanu àdduna si suñ demee ba buñ xaajee guddi gi ñetti xaaj xaaj bu mujj bi côté trois heures deux heures trente jàpp trois heures trois heures jamono jooju day wàcc ci asamaan àdduna si di wax ne kan moo may ñaan kan moo may ñaan kan moo may laaj ma jox ko ku may ñaan ma may ko kuy sàkku jéggalu ma jéggal ko waxtu woowu nag nga wéet ak sunu borom tabaaraka wa taala waxtu woowu nga jug ci sab lal nekk ci kanamam di di diyaaleeg moom di ko ñaan pour mu bëgg la di jàng ay waxam di ko naafila xam na ngaa naafila ba noppi téye alxuraan bi di téere alxuraan ji téye téereb alxuraan ji di jàng ay waxam wala danga koy jàng ci sa biir naafila taxaw sa kanam boroom ànd ak xol bu teewlu ànd ak teggiinu ci tegginu ak njaamu ci ci kanamam teggin bi nga wi kuy jaamu sunu borom tabaraka wa taala wala yor teggin yooyu nanga ko tegginoo ci kanamam tabaraka wa taala te nga teewlu ci sab xol loolu day waxtu woowu day bu yàggee day indi bëgg borom bi tabaraka wa taala nee na ginnaaw bi na nga mottali loolu ci jéggalu sunu borom ak di tuub loolu mooy qiyaamul layli taxaw guddi gi di naafila la ilaha illa allah loolu moom martaba ya gën a màgg ya gën a kawe ca la bokk du caagee ne ñëpp a ko man loolu tànneefi yàlla yi ñi nga xam ne dañoo baax nekk ragalkati borom bi tabaraka wa taala nekk ay jaamu yàlla ñooñu ñoo man loolu ñooñu la yàlla defal tawfiq ca loola qiyaamul layli nag mooy julli gi gën ginnaaw julli yi ginnaaw julli farata yi ginnaaw julli na farata yi julli gi gën mooy julli guddi ndax waxtu woowu dafa nekk waxtu woo xam ne waxtu wu neex la mooy waxtu fii gën nelaw gën a neexe rawatina jamono sedd bi nag jaam bi bàyyi bànneexam yooyu yëpp ak seytaane ni mu koy fase ñetti fas ci doxam gi ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale day bañ mu jug foofu nag jug moom di ko jaamu di jàng ay waxam di ko teewlu loola mbir la moo xam ne lu màgg la mbokki jullit yi yàlla nañu ko yàlla defal te yàlla nañu ko yàlla defal borom bi tabaaraka wa taala ñooñu da leen dig àjjana hmm? walladina yabituuna li rabbihim sujjadan wa qiyaama ñi nga xam ne dañuy fanaanoo jaamu yàlla tabaaraka wa taala di ko sujjóotal di ko taxawal cam ndeyjoor ya dañ koy soril calal ya duñ duñ nelaw guddi gépp de déedéet dañ nelaw mais guddi gépp duñ ko nelaw moom nee na te lu néew lañuy nelaw kaanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashaari hum yastaghfirun lu néew lañ daan nelaw ci guddi gi ci bëj ci njël gi ñuy jéggalul yàlla di ko naafilal di ko jaamu di woo seen borom gi ragal ko ragal sawaraam xeemeem àjjanaam la leen yàlla war sëgal ñu ciy dépassé ñooñu day bakkan muntaxab la leen yàlla dencal ci xeetu euh, loo xam ne ab xol dara ci sedde seddu xol loolu nag dafa dama koo def mu nekk ak pay ci lañ daan jëf kon mbokk yi xiyaamu layli lu jaam bi war di góorgóorlu la ak eh, jaam bi war di góorgóorlu la ci man di ko def di ko taxawee ndax bu yàggee mu am eh, bëggu borom bi tabaaraka wa taala ndax ci jamono jooju dafa nekk jamono ju yéeme joo xam ne wax dëgg yàlla jaamu ci suñu borom tabaaraka wa taala nekkul lu yomb nekkul loo xam ne lu yomb la te ja te jamono jooju mooy jamono ji yàlla wàcc nga xam ne loo ñaan borom bi azza wa jalla defal la ko loo ñaan rek te am li borom xam-xam yi taxaw ko te guddi yi di wax ne sihaamul layli laa tuxti umar maax kon loolu lu mat a bàyyi xel la loolu dafay indi bëgg borom bi tabaaraka wa taala mbokk jullit yi bokk na ci dalee ci dimbali nag mooy jaam bi wattandiku lépp loo xam ne xeeti mooy yàlla la ndax loola bokk na ci martaba gën yi gën a kawe ñu koy def dañuy jege sunu borom moo tax wattandiku ay mooy yàlla donte sax yu ndaw yi la nga di ko wàttali ko sa kem kàttan ak di teel di tëdd ak di e, e, maanaam yor loo xam ne du la yeela ak bañ di sonn ci bëccëg gi ak di nelaw di dallu ci li nga xam ne moo di bëccëg gi loolu bokk na ci yi koy yi dimbale jaam bi ci ci buntu boobu ci meññeti seeni wax nga di ko jël kama yuntaqa ataayibu samara comme ni ñuy tànnee samar meññet ba ci gën a tedd yi ci gën a neex yi ci gën a baax comme niñ koy tànnee yow sa seen wax yi ci gën a tedd nag yi ci gën a baax ngay tànn nee na wala tatakallamu tabul wax illa ida tarajjaxat lu dul dafa lënk dafa not maslahatul kalaami intérêt wax njariñul wax wa alimta ta nga xam ne anna fiihi nekk na ci wax jooju mazidan ak dolleeku li xaalika ñeel sa situation sa melo wa manfaatan ak njariñ li gayrika ñeel keneen ku dul yow naan damaa bëgg yàlla ba noppi di ko may di ko moy guddeeg bëccëg loolu moom mënut a nekk moom su fekkoon sa bëgg dëgg la kon nga topp ko ndax nit ku nekk bëgg da koy topp kon di ànd ak ña bëgg yàlla te dëggu ca bëgg ga ndax seeni jëf ak seeni wax moo koy wane ak seen comportement di joog ak ñoom ayit bu ñuy wax seen meññeti wax yi te gën a teey nga di ko for te mooy la gën a baax ci seeni wax ngeen dégg nga di ko jël mooy alladina yastami'una alqawla fa yattabi'una ahsana ñuy dégg ay wax di tànn li ci gën a rafet ñu topp ko te mooy la gën a dëppoo ak alxuraan ak sunna comme booy tànn meññet ni ngay tànnee meññet yi fruits yeeg payteef yi booy tànn ni ngay tànnee yi ci gën a neex te gën caa teey wax ñu baax ñi itam ñu bëgg yàlla ñi ni ci gën a dëgg sooy tànn seeni wax dangay tànn yi ci gën a teey bul wax lu dul dangaa dem ba gis ne wax ji daal moom intérêt bi intérêt yi wax ji moom lu dem ba feeñ la moom lu lënk la lu teew la mënoo ñàkk wax ndax intérêt da caa nekk ndax xam nga ne wax jooju euh, sa situation dana dana ko dolli ak mbaax dana ko dolli ak jub dana ko dolli li nga xam ne moo di ak gindiku waaye tamit dana jëriñ keneen ku dul yow dana la jëriñ dana jëriñ keneen ku dul yow su ko defee nga door a mën a wax loolu bu yàggee mën na indi bëgg borom bi tabaaraka wa taala ndax la ngay ànd ak ñoom diglu seeni wax loolu mooy xëcc ci nga góorgóorlu ci sa yoonu borom te loolu mooy indi bëgg borom bi azza wa jal mu ne al aashiru fukkeel bi mu ne mubaadatu kulli sababin yaxuulu bayna al qalbi wa bayna allahi azza wa jal nee na fukkeel bi moo di mubaad mubaadatu kulli sababin sorenteeg bépp cause bépp sabab boo xam ne yaxuulu dafay digale dafay dox diggante baynal qalbi dafay dox yaxuulu dafay dox baynal qalbi diggante xol bi wa bayna allahi azza wa jal ak diggante borom bi azza wa jal nga sori nag bépp sabab boo xam ne day dox diggante xol bi ak yàlla dara jiituwu ci bokkaale ak ci bidaa ci mooy yàlla ci mooy yàlla rawatina dan mooy yàlla ci ay bët di seetaan yoo xam ne yu baaxul la di seetaan di seetaan ay film yoo xam ne jëfi saay-saay lañ cey def di seetaan jigéen yoo xam ne dañuy euh, raflé wu dëkk ci whatsapp bi dëkk ci li nga xam ne moo di réseaux sociaux yi dëkk ci li nga xam ne moo di Facebook bi ak YouTube bi dëkk dugg ci ay gîtes yoo xam ne film yu yu bon yooyu la ñuy teg nga di ko seetaan euh, di ci wut lenn lu dul rek bànneexu bakkan yooyu li gën a mën a tëj xol bi li gën a mën a tëj am xel li gën a mën a yàq avenir doomu aadama ji rawatina ab jeune ca la bokk li ko gën a mën a soril borom bi azza wa jalla ca la bokk te kenn dara gën a koo yomb suñ joon yàlla tey kon nag loolu daf koo war a watandiku ndax xol bi moom bu xasee tilim rek jeex na ni ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxee jam mooy yàlla mooy kat yàlla bu defee bàkkaar day def benn tupp tupp tupp bu ñuul ci xol bi bu tuubee ñu far ko bu tuubu nag noonu lay def bu mujj xol bi day leen dem këriis mooy kallaa bal raana ala qulubihim ma kaanu yaksibun seen xol moo leen dab yàlla ci yàlla musal préparé wu guru gi li hada sha'ni ñeel mbir mi wan fitaaxu aynil basirati ak ubbiku bëtu xol sax bëtu xol sa gisinu xol ubbiku mu ne wa billahi tawfiq ci yàlla la ñuy ñaan yàlla ci moom ci la ak dëppale nekk dëppale ci nga mën a tege ci la bëgg nee na sabab yi fukki sabab yi day fukki cause yi ña bëgg yàlla ci lañu àgg ci darajay bëgg ci wàccuwaayu bëgg dugg ci aji bëgg ji waaye tamit ci lañ defee suñu borom tabaaraka taala bëgg leen nee na lii lépp nag ku ko bëgg ku ko bëgg a man ku ci bëgg a nekk nee na ñaari mbir dajale na ko ñaari mbir ba ci njëkk moo di faaw nag sa ruu danga koy préparer ngir loolu tàmmal ko lu baax ba ca tege moo di sa bët bët sa gisinu xol na ubbiku gisin wu yaatu nee na yàlla la yi ñaan tawfiq kon so sabab yi mooy fukki sabab yi